ci suñu jotaa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon jeexaloon nañ ghazwatu Hunayn njàngat yi ci jëmoon ak sariyatu Awtaas ak li nga xam ne mooy ghazwatu Taa'if wala xisaaru Taa'if walillaahi alhamdu wal minna gisoon nañu xew-xew yooyu yépp jeexaloon nañu ko te jeexale woon ko ci jataay bi weesu ci li jëmoon ci wàllu al muy dëppale gu suñu boroom def rawatina mu tombeek ci weeru koor gi ashahru ramadan al mubaarak di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala barkeeb juróom ñetteelu at mi ci ju ci dundu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam après gàddaayam bi barke boobu toppuñu ilaa yawmil qiyaama wa qad fa'alahu rabbuna te lool buur yàlla def na ko ndax événement yu xew xew yu rëy yi nga xam ne ñoo ci xewoon bu ñu fàttale ko ci la sariyatu Mu'ta amoon ci juróom-ñetteelu at mi ci la sariyatu Mu'ta ñu koy woowe it ghazwatu Mu'ta bi nga xam ne ñi ko jiite woon mooy a Seydina Zayd ibn Haarisa ak ki nga xam ne mooy Seydina Jaafar ibn Abi Taalib ak Seydina Abdallah ibn Rawaaha radiyallahu ta'ala anil jamii gis nañ ne ci at mi ci la xew-xew bu rëy bi tax ma ne barke at moomu daldi dinay mu ngi roogalaat ba yawmal qiyaam ci képp koo xam ne amana bi sayyid ar-rijaal sallallahu alayhi wa la al fatxul a'zam muy fatxu makka fatxu makka zaadaha allahu tashrifan wa takriman te comme ni ñu ko xew woon arab yi dañu doon wax naan da'u da'u da'u muhammadan wa qawma sallallahu alayhi wa ñu bari doon ñoon dugg ci diine ji parce que dañ doon wax ne ñun daal fekk waa Quraysh gi xeex ak ñoom di noonoog moom ñun duñu dugg ci li muy woote kon nag nañ ko bàyyeeg ay ñoñam rek ku féete kaw ku gañe ñu xam ne kookoo ànd ak dëgg suñu boroom nag daldi dogal loolu mu xew ci juróom-ñetteelu at mi ci gàddaayam bi moom sallallahu alayhi wa sallam ci la ubbee makkatal mukarrama wa azaala shirka wal wathaniya mu daldi fay toxal dindi fa li nga xam ne mooy bokkaale ak li nga xam ne mooy yi nga xam ne moom lañ doon jaamu ñoom arab yi rawatina waa Quraysh ci néegub yàlla bi nga xam ne ah buur yàlla nee na dañ ko fee tegoon ngir taxawal li nga xam ne mooy néeg bi nga xam ne dañ koo def lil raaki'ina wal aakifiina war rukka'i sujud ngir ñi nga xam ne dañ koo defoon ngir ñiy julli ah ak di fa intikaaf di fa def façon jaamu yàlla yu special di fa sujóot di fa julli di fa def jaamu yàlla yu kawe yooyu ñu ñëwoon ba waa Quraysh doon tere yonent bi alayhi salaatu salaam def ko fa comme niñ ko gisa woon ci xadiis Seydina Abdallah ibn Mas'ud ibn Umm Abd radiyallahu anhuma keroog bi muy nettali ci saxiix yi bi yonent bi muy julli ñu sotti ko sébérit mi te ñu ko sotti woon mooy uzamaa'u Quraysh wa kuffaaruha Uqba ibn Abi Mu'ayt ashqal qawmin ba'atha li li yaquuma bi haadha al-amal al-khabiith mooy ki jógoon muy Uqba ibn Abi Mu'ayt fekk muy julli mu sotti ko sébirit mi gisoon nañ ne Abu Jahlin alayhi min Allahi maa yastahiqu ñëwoon na sax di ko menacer naan ko lan moo est-ce que terew ma la woon bul julleeti fii néegub yàlla bi nga xam ne seydina ibrahim wa ismail aleyhim asalaatu wassalaam dañoo yëkkati fondement yi ngir yëkkati kalimatullahi li takuuna kalimatullahi hiya al-ulya waa quraysh daal di koy effacé waaw fay rangale ci seen yàllaay caaxaan mithla hubal wa wa manaat ñooñu lañ fa tegoon ak seen façon yàlla yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam keroog fatxu Makka mu effacé yooyu yépp ci kaddu yam doon wax jaa al xaq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqa laa jaa al xaq dëgg dikk na wa zahaqa naax saay na dem na al baatil caaxaan inna al baatila kaana zahuqa keroog la Quraysh gëj a xam lan mooy Laat ak Manaat ak Isaaf ak Naa'ila wa asbaxu ya'buduuna ilaahan waaxidan rabbi samaawaati wal ard wa huwa rabbu sayyidinaa Muhammad alladii arsalahu ilayhim waaw ñu mujj di jaamu buur yàlla mi nga xam ne mooy boroom asamaan ak suuf di ki nga xam ne moo yar te mooy boroom seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi leen doon woota bokk ci ñoom ñu koy bañ xéewalu fatxu makk boobu mooy roogalaat ba léegi parce que boobu lañ lañ la jullit ñi am accès ci kaama gi waaw avant boobu ay restrictions lañ leen doon tegal comme niñ ko gisoon sulhul Hudaybiya waaw comme niñ ko gise woon sulhul Hudaybiya ngir ñu mën a umra ay restriction lañ leen teg tegal leen ne trois jours du ngeen ko weesu depuis juróom-ñetteelu at mi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci la ni ñi jullit ni man di dem Makka fil ghuduwi wal asal bila xawfin waaw maa amnin maa amnillah fi amaanillah bépp huitième année bi nii ci gàddaay bi nii ci la jullit ñi commencé man di dem ci kaaba gi bi fa def la taxoon borom bi subhaanahu wa taxawaloon ko min ladunil malaa'ika min ladun aadam seydina aadam wa alayhi afdalu salaatu wassalaam kon xéewal googu tey bu ma jógee di umra ma jóg di aji man a dem te kenn du ma ne fii kaaba gi doo fi jot xam gégal ne loolu mu ngi tàmbalee ci juróom-ñetteelu at mi ci gàddaay yonent bi alei satu salaam te moom lañ ne woon noonu doon gis ah ñuy fàttale ko voyage bi yonent bi alei satu salaam door a ñibbi muy voyage bu sot bu yàgg boo fàttale ko mu gis nañ ci jataay bi weesu ñibbi na madinatul munawwara min al Ji'rana ginnaaw bi mu defee umra ba pare waaye voyage bi dafa yàgg voyage bi dafa yàgg euh, muy voyage boo xamante ni yonent mi alayhi salaatu bu ñu fàttale ko mu ngi génn ci ramadan ci weeru koor comme comme weer wi ñu ne ci la génne doon dem fan li fatxi makka ngir ubbi gi makka zaadaha allahu sharafa mi mu fa demee ubbi ko ci shawaal mu dem ilaa xunayn bañ ko yëgalee ne waa hawazin dajale nañ lañu am ay doom ak fas ak gëléem lépp indi nañ ak seen njaboot yi ngir li ghazwi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ngir xarit yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci shawaal mu dem bañ leen gañee xunayn ñoom waa hawazin ñenn ñu tasaaroo ñenn ñi jaar côté Naxla mu am ñu fa yónni ñii jaar côté Awtaaf mu yónni fa Seydina Abu Aamir al-Ash'ari radiyallahu taala anhu wa ardaah ñeneen ñi daal di bañ demee Awtaas ñu dañ ñu gañe leen ñoom ñu daw fekki ña jotoon a daw ci Hunayn demoon Taayif ñu dem renforcer ji ñoo ñële ci seen al-hisnhum al-hasin ci seen forteresse bi nga xam ne bien tenue et bien gardée waaw yeneen time alay saab dem fa assiégé leen ci li gën a sori luñ nettali quarante jours kon mu dugg ci Zul Qa'da mu assiégé leen ba Zul Qa'da waaye buur yàlla dogalul ñu daal di percer daal di bëtt li nga xam ne mooy mooy tataay waa Taayif ci lañ door di dellu ilal Ji'rana haythu hubisatil ghanaim fa nga xam ne fa lañ waxoon ñu daal di ko fay téyeel màng yi. butin de guerre biñ jële ci waa Hawazin ci ghazwatu Hunayn gis nañ xew-xew xew keroog bam koy séddale ak coono jëm ca jële moom sallallahu alayhi wa sallam waaw jàmmaarloo faak la nga xam ne mooy jufaatul arabi waa ba'd al waa abul xawaarij dhul xuwaysira at-tamimi alayhi min ma yastahiq mu séddale loolu lépp pare dernier acte bi def comme ni ñu ko tudde woon mu dem ziyaare ji néegu yàlla bi nga xam ne def na suñu boroom subhaanahu wa def na mu ubbiku mu dem ziyaare ko après jóge foofu muy umratul ji'irraana mu jóge foofu daldi ñibbi ila madinati rasulillah haythu ma'wal ansaar allah wa huwa as-saadiqul masduuq wa qad mu dëggal li nga xam ne moom la diggoon waa lansaar mi nga xam ne ci lay joxe ash-shaat wal ba'ir di joxe gàtt yeeg gëléem yi waa lansaar gis ne dañoo jox ñépp joxuñ leen dara ba am ci ñoom ñoo xam ne wane nañ seenu mécontentement yonent bi alayhi salaatu salaam wax leen lu gën lool ama tardawna an yadhhaba an-naasu bish-shaati wal ba'ir wa tadhabuu antum bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila rihaalikum allah fa qaalu radina radina gërëm nañ li nga xam ne moom lañu yonent mi alayhi salaatu salaam séddale qasaman wa hadda la mu ne leen woon est-ce que gërëmu ngeen lii may séddale ñenn ñi di ci mer lan moo waral loolu ah amaa tardawna ndax gërëmu ngeen an yadhhaba an-naasu bish-shaati wal-ba'iir xanaa gërëmu ngeen nit ñi bu ñuy dem ñoom lu ñuy yóbbu ay xar ak ay gëléem Abu Sufyaan mi'atu naaqa loolu la yóbbaale cent gëléem ak i gàtt ibnuhu Muawiya buy ñibbi lan la yóbbu mi'atu naaqa ak ay gàtt cent gëléem Safwan ibn Umayya buy ñibbi lu muy yóbbu saa gëléem ak gàtt ki nga xamante ne mooy kan Seydina al-Abbaas ibn Mirdaas sayyidu bani bani buy ñibbi lu muy yóbbu mi atu ndax kaas na bañ matal ko san waaye Uyayna ibn Hisna sayyidu bani Fazaara buy ñibbi lu muy yóbbu saa gëléem ak gàtt waaye sayyidu bani Tamim al aqra na xaadis bu ñibbi lan lay yóbbu ay saa gëléem ak i nag bu nit ñi yóbbu lool yéen ngeen yóbbu ma man ila rihaalikum ca seen tànt ya dëkk ba di taaba tayba madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa azka salaam laa ñu ne gërëm nañu li ñu yonent bi alayhi salaatu salaam ndaw yàlla li sédde ak cër bi ñu cërale muy boppam kon yonent bi alayhi salaatu salaam foofu la dellu waaw nekkul ñi nga xam ne bu ñu bëggee adoucir ay ay nit ñoo xam ne dañoo commencé kaas ñu dig loo xam ne leer na leen du ñu ko def déedéet lam laa daa laysa bi sunnati rasulillah laysa min as-sunna loolu du sunna même xale bu ko naxe loolu xale parce que loolu ci lay tàmmi que ni ah ndeke expliquer am na ci ci ci dëkk bi ndeke waaw ndeke ma ma bàyyeek saa yaay daal ñoom it dañuy dañuy wax lu wuteeg loolu mooy liñ may dig ngay génn mu nar laa topp nga ne ko nga ko demal soli say dàll mu dem di soli nga dem sa yoon waaw mu jàpp mu xam ne kon yow ndekete wax lu amul am nata ta baayam bi mu jàpp ne mooy modèle bi moo ko def walla iyaazu billah ñu bari foofu lañ trompé naan lay ma nax ko rek danaa ko nax ba ban dem déedéet xale danga koy yëgal lu leer nee ko doo dem boo kiiwee ngay dem mu ne rek nga ne bu dee nar nga ko doo dem voilà noonu ngay tàmbale di muy xam dëgg waaye bu dee ñi nga xam ne ñooy waajuram ñoo commencé njëkk a mën a ci yoo xam ne yu ndaw la di wax lu wute dëgg bu màggee il ne peut être qu'un grand explicateur bu ko doonul woon sax loolu mooy yéeme waaw yeneen ci bala saat sam nekkul ne da ko wax waa lamsaar rek ngir giifal seen mer ñi ci mer waaw waaye ba ñibbi jotee neewul ah waaye fii dëkkum Seydina Abdul Muttalib bii sama maam dëkkub saa baay waaye dëkku al al al al Xaliil Seydina Ibrahim aleyhi salaatu wa salaam Seydina waaye dëkku ak Zabiix Seydina Ismaayil aleyhi salaatu wa salaam waaye neewul waay ay baytullaahil xaraam dëkk bii nga xam ne ba ma fiy génn keroog damaa taxaw ca bunt ba waaw. ne amul benn dëkk bu yàlla bind lu dul yow laa gën a sopp ci dëkk yi te bu ma say ñoñ génnewul woon doonu ma woon génn ma ñëw ba kii ko waaye ansaar yi grawul quoi dinañ comprendre déedéet déedéet dem na umra ci guddi gi ñu bari sax yëguñu ko mu ñëwaat ànd ak ñoom ilal madina allah kon gis nga xew-xew yi yépp xew na fi ci voyage bi kon mu ñibbi ci dul qeeda tuuti lañ toog dul xijja ba mu àggee Medina jeex léegi nag ñu war a gis tey inshaa allahu taala at mu bees allah allah at mu bees ci dunduk yonent bi alayhi salaatu salaam après gàddaayam bi muy juróom-ñeenteelu at mi neuvième année l'an neuf de l'hégire Allah moom lañ war a gis subhaanallah Allah xaaliqu samawati wal ard Allah neuvième année bi kon tey incha allah la ubbi la ubbi at mu bees kon ñun te fatxu Makka ba léegi ci ci ci ñu woon ci huitième te avant loolu mooy ci voyage lañ newoon waaw ak yonent bi alayhi salaatu moom mooy voyage yi ñu ànd ak moom waaw fu mu dem rek ñu nga fa insha allah mu demoon fan fan la demoon Makka keroog ba Seydina Haatib ibn Abi Baltaata doon yëgal mbir ma boobu la génnoon Medina ba ni muy agsiwaat nii mu ngi génnoon Ramadan jàppal weer yi benn hein Shawwal ghazwatu Hunayn mu laalaale shawaal bi laalaale xisaaru taaj ba zul qa'da après zul hijja mooy dernier année de l'an de du de l'année musulman léegi nag at mu bees mi ci muharram foofu nag la la ñuy gis insha allah muy at moo xam ne wuute nag bi ñu génn parce que il faut savoir que dundug yonent bi aleyhi salaam bés bu jàll du niroog bi ko jiitu waaw te bés bu ñëw mooy ëpp mooy gina tonawu ci jullit ñeeg ñépp que bés bi jàll ndax lan suñu boroom moo ko walal aaxiratu xayrun laka minal uulaa walal aaxiratu te sa yu mujj yi wala alaaxiratu alaaxira xayrun moo gën lakk ka ñeel la yow Seydina Muhammad minal uulaa ci àddina bu jiitu bi waaye lan wala alaaxiratu borom bi moo ko defal loolu. moo tax it koo xam ne nit la koo xam ne day roy tànkam sallallahu alayhi wa sallam mooy jullit buy roy buy roy sunna topp sunnaam alquran ak sunna kook noonu la mel. mooy foo ko fekk yow bul bul bul bu sax xel bu sax xel poussé la mukk nga foog ne na ko xamee woon daaw. wala na nga ko xawe woon mois bii weesu boo ko gisaatee tey ñoo yem xaaju ñoo yem fekk mu ngi topp alxuraan ak sunna mooy kooku day gën avancé day gën avancé bu doon xam-xam ba ko xamee woon dina fi xam loo xamante ne nii daanaka boo ko comparé ak lim xamoon daaw day mel ni jaahil la woon boo xamoon dëgg na nga naan waa ji jaahil la woon ndekete noonu nag lay demee ndax lan walal aaxiratu xayrun laka minal uula wala al axiratu gis nga bu mujj gi bu mujj gi xayrun moo gën la ka ñeel min al ula ka woon moo tax neuvième année bii dafa wuteeg bi ñu génn bi ñu génn ay coonoy neen la woon te toute façon yonent mi salaam ba ñu ko yónnee ba risaala gi nekkee officiel wa anzir ashiratakal aqrabin hein depuis boobu xuppal te woo ci yàlla te te te mettre en garde waa Quraysh surtout commencer àddina bi yëpp la waaye ku bay day commencer wewu tànk waaw ki la gën a jege topp ki la gën a jege ñooñu wax leen ne alerte stop seen seen seen kii garaaw na waaw teenu pingu teenu safara gi ngeen taxaw gaawal nga xëcc leen ci wa anzir ashiratak al aqrabin dépp boobu ba mu tëddee ñu ne ko yaa ayyuhal muzammil qum fa anzir ah yaa ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila ah nisfahu aw inqus minhu qalila yow mi sangu jógal yow mi sàngoo xam-xam ak leer yi ma la yi la yi nga xam ne moom laa la jaare ko ci Seydina Jibril mi la gis ci xunt mi ba nga fees del léegi nag yow mi sàngoo yooyu jógal jógal xum xumil lay la jógal nag nga commencé appliquer jógal guddi gi léegi nelaw jeex na illaa xalilaa lu dul lu ndaw nisfahu ba nim jeexe ginnaaw loolu muy indi beneen saar bi yaa ayyuhal muddaththir ba mu defee lool gina te ràngooti ay ay ay ay ay ay ay leer ak lu ne mu ne ko nag yaa ayyuhal muddaththir yow mi nga xam ne yaa ràngoo lool qum fa anzir léegi jógal nga xupp nit ñi nag wa rabbaka fa kabbir te sa boroom dong képp ngay màggal wa thiyabaka fa tahhir sa yére biir di sa xol na ko setal balaa sa yére biti di set waaw war rujza fahjur kaaxaan waa Makka yi lu dul yàlla bu ci jëm gàddaay ko lu dul yàlla moo leneen lu man di doon que ça soit xërëm waa Makka yi waaye lépp loo xam ne ci bakkan la jóge ci bànneex ak yoo xam ne du ci yàlla fahjur jur nga ko gàddaay waaw mu daal di wootu depuis boobu nelaw nelawul daanaka foo nekk mooy mu ngi mu ngi ci yitte tout le temps tout temps wa Quraysh xam nañ lim deme woon Medina moom waxi noppi waaw at mii nag di at mu bees wuute naag bële wuute naag bële te boo seetloo huitième année beeg septième année bi wute na mooy yépp wuute at mii nag di juróom-ñetteelu at mi juróom-ñeenteelu at neuvième année ci dund yonent bi alayhi salaatu salaam di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala ñu ubbi ko comme ni ñu ubbee mu defoon ñu ubbee ko ci yi wees woon lu raw loolu mu defal ñu ñu àggale ko ah, ci ni nga xam ne moom borom bi paa ni nim ñu neexee mais moom ni mu ko neex ni mu ko gërëmee ni nga xam ne noonu la ko bëggee. mu àggaleel ñu ko noonu tàmbaleel ñu ko noonu tëjeelal ñu ko noonu te loolu jafewul yàlla subhanahu wa taala juróom-ñetteelu at mi ku mel ni ñoom imaamu ibn isxaaq ibn yasaar rahmatullah alayhi dañuy nettali mais bi sanadin boo xam ne euh, ci sanad boo xam ne mu'allaq la mooy ne seydina imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aley dafa nettali mbir mi waaye bi duuni mooy amul càllale boo demee ci siiratu ibn hishaam mu ne ci juróom-ñetteelu juróom-ñeenteelu at ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di yónni tàmbali yónni ñi nga xam ne ñooy dem ngir collecter la zakat dem collecter ji zakat muy azaka waaw ñu dem di collecter ji zakat ji muy azaka yi di ko dajale ji ci ñi nga xam ne mooy gox yi nga xam ne ñoo gëm ngir ñu doxal atte boobu nga xam ne suñu boroom da koo boole julli taqale ko ci alquran wa aqimu salaa wa aatu zakaa waaw buniya al an laa ilaha wa iqaami salaa lu ci teg wa iitaa'i zakaa mooy suñu boroom daf ko lëkkale daf ko lëkkale ak li nga xamante ne nii mooy julli waaw ci at mii nag sunu imaam ibn Isaaq ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tàmbale di yónni jullit ñi ngir ñu dem collecté ji ko saxaaba mi radiyallahu ñuy dem ci réew yi ak village yi ngir dajale ji loolu ndax suñu boroom dane ko xool xud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkiihim biha wa salli suñu boroom def ko digal mu jëli ko parce que alal alal xolu doomu aadama dafa yàgg ba takkook moom waaw moom dafa bëgg lu lu lu neex waaw ndax <coughs> dajale alal da koy neex moom lay wax alladi jamaa maalan wa addada ndax ku xamul yàlla rek yaxsabu anna maalahu axlada ku xamul yàlla gëmoo yàlla da jàpp ne yow sa alal ji mooy tax nga fiy gën a yàgg alors que kallaa di dajale rek foog ne affaire bi yooyu loolu la ndeke mbir mi du loolu waaw léegi nag yonent ma lay saab saam yoon yónnee ñi nga xam ne ñooy dem kon ngir dajale zakat yi waaye imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi moom tuddul at neewul ci neuvième année bi la imaam al-Waaqidi ak taalibeem bi surtout imaam Ibn Sa'd ñoo ne ci neuvième année bi la waaye dinañ gis ne am na ñenn ñoo xam ne yónni na leen mais du ci neuvième année bi loolu mooy dañ la bëgg a wax ne début bi la ci la commencé di yónni nit ñi di dem di collecter ji zakat waaye sinon mooy ne. ba li nga xam ne mooy ci at mu mujjëm moom alayhi salaatu salaam da doon yónni tamit ay nit ñuy dem di collecter ji zakat di jëli azaka yi nga ne ma léegi am na benn laaj bala nga jàll parce que comme que la demee mais pour pourquoi gisuñu àttey zakat hein mu ngi yónni ñi nga xam ne ñooy dem di collecter ji zakat mais loolu ñuy collecter ñun du ñu xam mooy àttee bu ñu ko xamul moom bala ñu ne man nañu ñu ngay dajale xanaa li ñuy dajale dinañ xam àtteem ñu ne la wax nga dëgg wax nga dëgg waaye dafa am loo xam ne luñ dige woon la euh, te insha allah nañ ko fexee defee noonu mooy ne dañu ne woon dañu ne woon ne zakat dinañ ci ñëw bu ñuy gis xissatu ba'thihi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu agsee ci yónni gi nga xam ne moom la doon yónni moom sallallahu alayhi wa sallam Seydina Mu'aadh yebal ko ila al-Yaman bim naan ko innaka ta'ti qawman ahla jaahiliyya ne ko yow da ngay dikkal ay nit ñoo xam ne waa jaahiliyya lañu julli bam naan ko boo demee na nekk lu njëkk liñ leen di wa shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anni rasul wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaa wa itaa'i zakaa waaw da wa anna muhammadan shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fa inhum fa inhum ataa'uuka bi dhaalika fa axbirhum bi anna allaha qad farada alayhim sadaqatan tu'xazu min aghniyaa'ihim wa turaddu ila fuqaraa'ihim xadis boobu mu ngi saxiixayni sa muy xadis sayyidina wa mawlaana ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma muy nettali ci sayyidina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu nga xam ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu ko yónni euh, euh, euh, Yaman li dëgër ci dixième année bi la am na ñu ne huitième année bi am na ñu ne neuvième année bi waaye insha allah li gën a dëgër mooy ci dixième année bi ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la ko suñu boroom suñu yonent bi sallallahu alayhi salaam di yebal ilal yamani yad'uhum ila l'islam wa yu'allimuhum arkaan al islam wa faraa'id kon loolu mooy loolu lañ dige ne woon jamono jooj lañ koy def insha allah la dugg ci àttey zakat tuddoon nañ ko minimum benn yoon waxoon nañ loolu kon insha allah ñu def noonu moo tax kon fii du ñu gis àttey zakat ay lan mooy àtte yi ndax zakat dafa nekk ab téere la bu yaatu waaw téere la boo xam ne bu dubul du lu ndaw dinañ fexe comme li nga xam ne lañ defoon ci wàllu euh, euh, ramadan muy koor gi ak euh, masala yiñ defoon yu mel noonu incha allah dinañ fexe defe ko noonu même bu dee ne comme niñ ko xamee mooy mënuñoo dugg ci détails yi parce que siira lañu ne <laughs> du jataay yoo xam ne yi fiq la ak yooyu noonu nga xam ne bu doon boobu amaana incha allah mu gënoon a yaatu waaye daal incha allah buñ ci àggee daal incha allah dinañ ci def li nga xam ne incha allah loolu la buur yàlla dogal bu boobaa léegi kon imaam Ibn waxul ban ci année bi mais imaam al-Waaqidi ak taalibeem bi ñoom ñoo ne neuvième année bi la mu ne fa ba'atha Burayda Seydina Burayda mu yónni ko fan ila Aslam wa Ghifaar mu yónni Seydina Burayda yónni ko fan ila Aslam wa Ghifaar ngir mu dem dajale gi seen azakaat yi seen zakaat yi zakaat nag du aumône légal mooy impôt légal parce que omoon moom daa xaw a kii c'est un boo xam ne légal bu dee nit ki ak am na sëy bi àgg na atteindre na sëy bi fi nga xam ne lañ naan ku am lu toll nii loolu nag insha allah ci détail bi ak ci la nag lan la ñuy génne zakaat buñ ci àggee insha allah dinañu ko gis kon mu yónni nee na Seydina Burayda moom gisoon nañ tarjamaam ba yeneen ci alei saatu salaam doon dem fan doon dem ilaal Madina ci hijra gi ci gàddaay gi ba muy dugg ci buntu Medina foofu lañ gisoon tarjamaam moom Seydina Burayda radiyallahu ta'ala kon mu yónni ko ilaa Aslam wa yónni ko ci waa Aslam ak waa Aslam saalamaha allah wa gifaar gafara allahu la loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam leen mu wa yuqaalu Ka'b ibn Malik am na nag ñu ne Ka'b ibn Malik la waaw am na ñeneen ñoo xam ne yónni leen tudd nañ leen ci ñu dem ci li nga xam ne mooy gox yi ngir dajal li nga xam ne mooy zakat yonent mi alayhi kon ginnaaw lii ku mel ni imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi dafa tudd ne ci jamono jii ci la Seydina Ka'b ibn Zuhayr du yonent bi aleyhi salaatu salaam jógee Taif ñibbi Madinatul Munawwara mooy ba'da ghazwi Taif jóge Hunayn yooyu nee na ci la Seydina Ka'b ibn Zuhayr radiyallahu anhu daal di tuube loolu gisoon nañu ko. dañu ko gisoon avant affaire nettali bii ba gisoon nañ tarjamaam bi nga xam ne ci lañ doon gis ci fatxu Makka ñu yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne képp koo xam ne gis ngeen ko tey fekk ngeen ko même bu dee dafa dafa Makka moom mooy du ñu faat kenn waaye ñii nag ku leen gis nag leen faat foofu gisoon nañ ñi doon cité naan yonent bi alayhi salaatu salaam daf leen a masa wax ñu faat leen bokkoon na ci Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulma sha'ir bu mag ba moom baayam bokkoon ci waa mu'allaqatu sab'a loolu gisoon nañ ko booba bañ koy tudd nag ci lañ jafaale woon histoire bi moo tax dañ koy souligner nii waaye duñ ci ñëwaat ndax imaam ibn Isaaq dane woon wa lamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min munsarafihi an at-Taa'if kataba Bujayr ibn Zuhayr ibn Abi Salma ila akhihi Ka'b ibn Zuhayr yukhbiruhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qatala rajulan bi makka mimman kaana yahjuuhu wa yudhiihu wa anna man baqiya min ash-shu'araa'i min shu'araa'i quraysh ibn zab'ara wa hubayra ibn abi wahb qad harabu fi kulli wajh fa in kaanat laka fi nafsika haaja fatir ilaa rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fa innahu laa yaqtulu ahadan jaa'ahu taa'iban wa in anta lam taf'al fanju ila najaa ila najaa'ika min al ard waaw mu ne moom imaam ibn Isxaaq dafa waxoon lii rek lañ ciy wax après ñu jàll mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge fi nga xam ne mooy Taa'if ghazwatu Taa'if ah jóge foofu mu ne Bujayr ibn Zuhayr ibn Abi Sulma dafa bind frère Bujayr doomu Zuhayr ibn Abi Sulma lool Zuhayr ibn Abi Sulma waxoon nañu ko boo fàttee yàggul noonu ci Fathu Makka bi waxoon nañ ay mbiram que bokkoon na ci les plus grands poètes les sept plus grands poètes de l'Arabie anté-islamique avant l'islam di di di ñëw avant yonent mi alei di feeñ ñoomin Imrul Qays ñoom Antarat ibn Shaddad ñoom Labid Seydina Labid moom sax saxaaba la mujj juddoon bokkoon na ci ñooñu Zuhayr ibn Abi Sulma dafa amoon nag ñaari doom yu siiw ñoo xam ne ñoom ñépp ay point lañ woon ñoom ñépp mujj nekk ay saxaaba di Bujayr ibn Zuhayr moom moo njëkk a tuub frère yi di Ka'b ibn Zuhayr bi ñu jógee Taif nee na moom Bujayr dafa bind frère am te frère am la defoon moo waxoon yonent bi alayhi salaatu wa wax ju garaaw ja waaw waaw bam naan ko sharibta min almamuuni ka'san rawiyatan fa anhalaka almamuunu minha wa allaka waaw wa xaalafta asbaab alhudaa wattaba'tahu ala ayyi shay'in wayba ghayrika dallaka ala xuluqin lam tulfi umman wala aban alayhi wa lam tudrik alayhi axan laka fa in anta lam taf'al fa lastu bi aasifin laa qaa'ilin imma atharta la'allaka waaw mooy waxoon wax yu ñaawam yooyu mu waxoon ba yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> Seydina Abu Seydina Abu Bakar naan ko non lii la waxoon <laughs> bu Jayr nag mooy dafa bindoon ay Kaabu ibnu Zuhayr mooy borom Burda moo bind al Burda baanat su'aadun fa qalbil yawma matbuul moom moo ko bindoon voilà mooy ki njëkk bind Burda qasidatul Burda moo nag frère bi da koo bind comme que dafa waxoon yonent bi alayhi salaam lu ñaaw ba pare naan naan parce que frère bi bu jëy dara dugalu ko ci diina ji lu dul dafa dem yonent bi alayhi salaam jibar ko parce que da ne ñoom dañu àndoon doon sàmm bu jëy ñu ñëw ba côté Médina bu jëy ne Seydina Kamb ne Kamb ne ko xaar ma ma dem xool waa ji ñuy wax Médina mooy lan la quoi bi mu demee mu fekk yonent bi alayhi salaam mu gis. mais mu gis ko dégg li muy wax mu tuub dugg ci lislaam après mais frère bi toog di ko xaar kaabu gisu ko ndeke sa waay daa tuub kaabu nag bi mu yëgee ne dafa tuub moo tax mu mer ci la binde nag ci la waxe woon ci la waxe woon li nga xam ne mooy mooy mooy mooy vers yi mooy vers yi mooy bayti yi doon ci wax lu ñaaw waaw naan sawaay dañ ko kii ko quoi <laughs> dañ koo xonjom rek yonent bi aleyhi salaatu salaam bu doon tey naan moo ko jox saafara ba mu ko naanee moom liy tax gaa yi di ko gëm ci saafaraam si la koy jaar ndox moom lay jox <laughs> léegi nag yonent bi aleyhi salaatu nag ne ne woon ku ko gis rek na nga ko faat moom kaam léegi nag mu doon wër fu ne léegi nag Seydou bi jógee fi nga xam ne mooy Taïf ah frère bi gis ne ñañu fa faat lan lañ ko wax ibnu xatal mu'allaqun bi astaaril kaaba keroog gis nañ ko yonent bi alei satu salaam bi mu ubbee màkka am na ci yenn kàccoor yoo xam ne dane woon ñooñ même bu ñu leen dañoo ñëw ne ko ah ya rasulallah ibnu xatal sallallahu alayhi wa xatal de lëmasu na ci ci mbalaanu kaaba gi daal xam naa bëgg foog ne moo koy protéger ndax dégg na ne qad hadarta mooy wax nga ne ku ko gis na ko faat yonent bale saab saab ne uqtul ne ne ko ko wax faat ko ñu dem faat ko léegi nag kii nag Seydina Bujayr ba mu gisee lool ba yonent bale saab saab jógee fële mu bañ nag li dal ñooñu shu'ara yooyu ak ñi doon yor seen làmme ñu ñaaw yi di ko wax yonent tam ne woon nañ leen faat mu bañ nag li leen dal dal ko dal frère moo tax mu ne kataba Bujayr ibn Zuhayr ibn Abi Sulma ila akhi Ka'b yuxbiru anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qatala rijalan bi mag mimman kaana yahjuuhu wa yu'zi mu yëgal ko ci biir lettre bi ne ko nag yëgal ne yonent bi alayhi salaatu salaam faat na ay nit ñu nekkoon Makka ñoo xam ne mooy ci ñi ko doon ŋaññ doon ko lor seen seen bind yeeg seen plume ak seen làmmiñ yi ñoo ñu bari faat na leen ci ñoom Makka waaw mu ne ko te ñi des ci shu'ara yi comme ibn Zabara ibn Zibara moom tuub na malgré lam ñaayo woon làmmiñ yépp tuub na de ak ñoom Hubayra ibn Wahb ñoom ñooñu daw nañu sax mooy temps moom daw la ci xamal mais mujj na tuub ibn Zibara gis nañ tarjamaam <laughs> radiyallahu anhu bokkoon na ci ñi gënoon a noonoog yorenti ma lay saabsaab nekkoon un grand poète comme ni ñu ko gisa woon poésie daal daa mel ni moom ak aayam daal ak mën a mën a woyam man xasidaam daal li lenn rek la ko yóbbuwoon mooy ŋaññ yonent bi alayhi salaatu ak di ko di ko ŋaññ ak lu ne mais après tuub na mais yonent bi alayhi muy dóor ñoo xam nga nag ci la ko ne nag ne man daal information ma am ñoom am nañu mu faat am nañu daw mu ne nag fa in kaana laka fi nafsika xaaja mu ne frère bi camp bu dee nag am nga gis nga sa bakkan bi amal nga ko solo mooy yow bëgg ngaa dund gis nga boo bëggula dee nag fattir ila rasulillah na nga gaaw naaw melal ni mu picc neel fes nu mu gën a lu mu sama lettre bii fu la fekk lu la fekk na ko bàyyi te gaaw ñëw ci yonent bi alayhi fa innahu la yaqtulu ahadan ja'ahu taa'iba ndax du faat kenn ku ko dikkal di tuub sallallahu alayhi wa sallam jamais xam nañ ci dara abdallah ibn sarh ibn abi sarh gis nañ ko moom keroog fatxu Makka yonent bi alayhi salaatu salaam daa waxoon ko bi ko Seydina Usmaan di ñëw di indi naan ko bàyyihu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu salaam noppi rek mu ne ko bàyyihu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu noppi rek mu ne ko jaayanteel ak moom yonent bi alayhi salaatu salaam mu waxaat ko Seydina Usmaan répété waat comme que yonent bi alayhi salaatu salaam da ko mooy Seydina dafa amoon kersa ci moom mooy da ko rusoon dafa amoon kersa gu mag waaw ci Seydina Usmaan moo sëy naa Aïcha ba mu koy laaj naan ko mais di laaj kersa gu rëy goog mu am bu fi Seydina Ousmane newee yonent alayhi salaam ni mu ni mu doon kiiwee da koy changer mais après Seydina Aïcha seetlu lool di ko wax mu ko ama man yasta ama astahyi min rajulin yastahyi mu ne ko est-ce que duma am kersa ci nit koo xam ne góor koo xam ne malaaka yi yi mu wa salaam dañoo am kersa ci moom hatta Seydina Jibril dafa am kersa alayhi salaatu wa salaam ci Seydina Usmaan allah yeneen tool yi saa saa am ne Seydina Aysa lan moo tax ku lu dee ba ku am kersa ci moom. moo tax bi xamul lu muy def ci ñetteel bi mu tàllal mu jaayanteeg moom allah kon mu ne ko moom du faat kenn ku ko dikkal di tuub kon nag naawal agsi waaw. mu ne ko nag wa in tafal fan yi ilaa najaaxika yi al ard nee ko nag gis ne boo ko deful bés boo deful lii ma la wax mooy nga gaaw ñëw tuub si ndax boo tuub see du la def dara bu dee ne lool moom bañ nga ko bu yeboo nga seet feneen fa nga dëkk moom bu yeboo bu fa toog moom neel fes ne mes ne men tañ ci réew yi foo xam ne yàpp nga ne foofu diñ ko fërëcc te lu ko dóoru ci ah <laughs> waaw léegi nag ci noonu ci la ba ko Kaabu yégee nag ci la ñëw daal di tuub daal di wax xasidaam bu siiw bi bi nga xam ne yàggoon nañ ci te gisoon nañ ko mu tàmmali woon mu jun koo xam ci burda muy baanat soaadu fa qalbil yawma mat booloo mu tayyamun israha lam yufda mak booloo wa ma soaadu gadaatal bayni id raxaloo illaa aghanna illaa aghanna ghadida tarfi makxoolu hayfaa muqbilatin ajzaa muqbilatan ajzaa mudbiratan laa yushtakaa qasaru minha wala toolu tajlu cawaarida di dalmin ida btusimat kaannahu munhalun birraaxi macloolu ba ni muy waxe inna rasula la sayfun wala la nuurun yustadaau bihi muhannadun min suyuufi llaahi masluulu ba ni muy jeexe fi usbatin min qurayshin qaala qaa'iluhum waaw <laughs> loolu yëpp nag gisoon nañ ko yàggoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna kon ginnaaw loolu kon islaamu Ka'b ibn Zuhayr foofu la koy maam mi nuy saax tudd ne après Taïf ñun gisoon nañ ko avant kon ginnaaw loolu yonent bi alayhi salaam comme ni nga xam ne moo doon moo doon lan moo doon sunnaam mooy mooy évacuer loru ñépp ñi nga xamante ne nii ak menace bi nga xam ne dañ ne duñu ñu dugg ci l'islam waaye nag kenn du ko fi duggee quoi waaw ma ne kenn du fi dugg ci l'islam ñun moom dugguñu mais kenn du dugg lan la doon def soit moom moo doon demal boppam wala mu yónni sariya armée boo xam ne qit'atun min al jaysh jóge fi moom alayhi salaatu wasalaam daal di dem ngir lijjanti ji gaa noonu waaw ci noonu nag ci la yónnee moom alayhi salaatu wasalaam waaw ci la yónnee li nga xam ne mooy al-bu'uth mu yónni ay sariya sariya bi nga xam ne moom la yónni ci njaalbeenu atu juróom-ñeente juróom ñeenteelu at mi di ji neuvième année bi l'an neuf de l'hégire muy sariya bu Uyayna ibn Hisn ibn Hudayfa ibn Badr ila Bani al-Andar muy sariya bu Seydina Uyayna ibn Hisn yónni ko ci waa Bani al-Anbar min Bani Tamim <laughs> uh, Uyayna xam ngeen ko kañ lañ ko mujjee gis Hawazin ah, ak fathu Makka ak yooyu yëpp mu nga fa woon <laughs> shahida fathu Makka wa Hunaynan wa hisaar Taif loolu la fekk ndaw kan moo fi waxoon bi yeneen tibale saab-saab waxee keroog bi muy séddale màng mi laata mu koy séddale bi waa Hawazin jógee na la ñëw tuub délégation Hawazin hein ñu ne ñoom dañoo tuub dañoo ñëw di dañuy jàng dañuy ñëw ngir lan dañoo tuub lan la waxoon lan la waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon man li ma ci am ci jaam ci xare Xunayn bi ak waa Banu Hashim delloo naa ko waa waa ñi nga xam ne ñooy waa Hawazin Uyayna lan la waxoon hein am na ñetti sang yu àndoon tribus arabes yi ñu waxoon la ñuy wax muy Uyayna ibn Hisn lan la waxoon ama ana fara mu ne woon ama ana wa banu Fazara xam nga muhaajiruuna yi dañoo tëboon ne yonent ne yonent bi alayhi salaatu salaam ah ñu nit de jël nañ li ñu ci am yépp teg ko ci sa loxo waaw jaam yi ñu am ci xare bi yépp jël nañ ko teg ko sa loxo hein waa waa ñan waa ansaar yi ne ñoom jël nañ li ñu am teg ko ci loxo yonent bi alayhi salaatu salaam léegi léegi kii nag ne am euh, al Aqra' ibn Haabis ne ama ana wa banu Tamim fala kanta man ak waa banu Tamim fala kanta man ak waa banu Tamim dara lañ joxe woon al Aqra' ibn Haabis feelu ko ama ana wa banu Fazaara fala man ak waa banu Fazaara dara lañ joxe woon waaye suñu jaam yi ñu am xare bi di ko joxe joxewuñ dara al Abbaas ibn Mirdaas ne ama ana wa banu Sulaym fala kanta man ak waa banu Sulaym fala non léegi kii nag ne <laughs> waa banu tamit waa banu Sulaym ne ñun nag bon al Abbaas ñun d'accord kon Uyayna ibn Hisn xam nañ ko moom moomu nag la yeneen ci balay saar saam yónni fan la ko yónni ila bani anbar min bani tamim waa banu anbar bokk ci waa banu tamim mooy waa tribu waa aqram la xaabis mooy benn néeg ndax bu rëy la waa banu tamim benn clan ci biir tribu bi bu tudd waa Banil Anbar ñoom la yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ki nga xam ne mooy Uyayna ibn Hisn ngir mu dem dal seen kaw mais lu ko waral lu ko waral xanaa lu ne am na lu ko waral imaam al-Waaqidi daal di wax bi sanadin da'if mu ne sababu li tax yonent bi alayhi salaatu salaam yónni Uyayna ci ñii waa Banil Anbar mooy ne ñoom ñoom waa banu anbar ci waa banu tamim agaaru ala naasin min xuzaa'ati ibn ka'b araadu an yu'addu sadaqa ila al-musaddaq ila al-musaddaq ila al-musaddaq alladhi ba'athahu ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bishr ibn sufyan al-ka'bi fa akhrajuhum min mahaalihim wa taharrashu bihim wa haddarahum al-Xuzaa'iyyuuna min maghbati haadha at-tasarruf wa aada wa axbara rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam xabarahum imaam al-Waaqidi wax na li tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam yónni fa Uyayna ndax lu ne daa am lu xew lu ko waral xanaa mu wax bi sanadin da'if boo demee ci yarhamukallah Maghazi bu imaam mu ne li taxoon mooy ne Uyayna mooy ne waa waa waa banu banu waa banu al bokkoon ci waa banu Tamim dañoo song waa banu waa banu Xuzaa ibn Ka'b ndax lan waa banu Xuzaa xam nga Xuzaa dañoo gëmoon mooy yàgg nañu gëm ñoom surtout ci Fathu Makka ñu waajal seen seen seen li nga xam ne mooy seen zakat yi comme que année bi yonent ma lay saa saa ma ngi yónni ñi ñuy dem nee na mu ngi fa yónni woon Bishr ibn Sufyan al-Ka'bi mu dem ci mbokkam Xuzaa ibn Ka'b ngir dem collecté ji jëli ji zakat yi waa banu Tamim mooy ñii nii waa banu Anbar bokk ci waa banu Tamim daldi leen bàyyi bañ dajale ñu dal seen kaw waaw ngir nangu zakat jot ñu waroon a jox yonent ma lay saa saa te kat lu jiitu gaa yi def te waxo kii woon nañ leen. mettre nañ leen en garde gaa yi def loolu yonent ma lay saab-saab nag yónni ki nga xam ne mooy Sayyidna Uyayna ibn Hisn mu daal di dem foo fële te ba mu fay dem ba mu fay dem mu ne laysa fihim laysa fihim muhaajiriyun wala ansaar wa dhaalika fil muharram min haadhihi as ba'atha ilayhim fi sariyatin liyaghzuhum fi xamsiina faarisan laysa fihim muhaajirun wala ansaar yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ko boole ko cinquante cavaliers ay warkat yoo xam ne benn armée bi benn muhaajir yi bokk ci benn lamsaar yi bokk ci waaw mooy ñoom ñépp daal ay ci gaayu tribu yi lañ Uyayna ibn bani Fazaara jiite armée bi ñu nekk cinquante gawar mu ne nag moom bi muy dem foofule ngir dal ci seen kaw fa kaana yasiiru al-layla wa yakmulu an fi sahra moom li mu doon def pour bañ noon bi détecté leen pour ñi nga xamante ne ñooy waa banul anbar yëg leen guddi gi leen doon dox wa kaana yasiiru al-layl moom Uyayna wa yakmanu nahaar bu bëccëg bi jotee mu daal di bëtu ngir bañ ñu détecter seen mouvement ngir ñu gis leen ndax désert bi ndand foy foy même bu dee cinquante ngeen mooy conséquent ngeen quand bés bu leen gaa yi gisee poussière bi di jóg ñu xool gis ni ay nit lañ dañuy daw wala ngeen agsi fa hajamaahum fa hajama alayhim fi sahra waaw waqad sarrahu mawashiyahum fa lamma ra'aw al-jam'a wallaw fa axada minhum ahada ashara rajulan wa ihdaa wa ishriina imra'a wa thalaathina sabiyya fa saaqahum ila al-madiina fa anzaluu fi daari Ramla bint al-Haaris. Seydina Uyayna ak ñi mu àndaloon daal di leen bett dal seen kaw. bi leen gaa yi séenee nag ñuy dal seen kaw gaa yi dañu leen a teel a. mooy mais c'était trop tard pour ñenn ñi ñu daw mais ñu jàpp ci ñoom onze góor ak ju ak fukk ak ñaar fukk ak benn muy vingt et jigéen ak trente ay xale mu daal di leen conduire indi leen Medinatul Munawwara fa unzilu ñu wàcce leen fii daari Ramla bint al Harith fi nga xam ne fa lañ leen dencoon mu ne woon seen dungu siin fa lañ leen jàppe woon moo doon kër benn jigéen buñ naan Ramla di doomi alxaaris bi nga xam ne nag ci lañ leen jàpp bi nga xam ne ci lañ leen jàpp ndax wax ji di nga ne waa banu tamim de seen mais seen ponkal mi nag seen kilifa gi <laughs> al aqram na xaabis kon de mbir mi mais dañ naan la banu tamim wax nañ dafa rëy ñii ci waa banul anbar la ci ñoom mais ci ñoom lañ bokk waa banu tamim léegi nag bi loolu amee euh, waa banu tamim yëg ko waa banu tamim yëg ko ah ñiñ jàpp ci ñoom surtout ay prisonniers wa ki prisonnières ak gone yeeg yooyu yëpp ñu def délégation mooy la grande tribu nag seen clan bii ñu laal di waa Banu Anbar ndax liñ def ñu ñëw nag ngir tinu si leen ngir ñaan nag yonent ma lay saar-saam dimbali leen imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi mu ne mu ne fa lamma qadima bi sabyihim ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam rakiba fihim wafdun min bani tamim hatta qadimu ala al-madina ala rasulillah leen indee Medina noonu Uyayna na indi leen ñu jàpp gaay prisonnier benn délégation daal di jóge ci waa banu tamim ba ni ñuy agsee dëgmal ci yonent bi aleyhi salaatu salaam fekk si ko madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne délégation boobu minhum Rabi'at ibn Rufay'a ak ñoom al-Qa'qa' ibn Ma'bad ak Wardaan Muharriz wa Qays Aasim wa Maalik ibn Amr wal Aqra' ibn Haabis fa kallamu Rasuulallah mu ne ñi ñëpp bokkoon nañ ci ah, ñii liñ ma ne mais doo def seen tarjuma ma ne du ñu ko def léegi parce que dinañ gis wufuut yi incha allah dinañ gis délégation yi ñëw ci Yonent mi sallallahu dinañ gis. wafdu bani tamim lii nii dinañ ko tudd dinañ gisaale tarjama nii insha allahu taala mu ne kon ñooñu ñu mu tudd ñii ñoom al-Qanqa al-Qanqa ibn Ma'bad dañ gis te suuratul Hujuraat ay ak Rabi'a ibn Rufay' al-Aqra' al-Aqra' ibn Haabis yow fekkewul woon xare bële Hunayn ma ne bu fekkee Hunayn cela ne veut pas dire que moom ñibbiwul ah al Aqram ibn Habis du ñibbi këram day ñibbi ci waa Banu Tamim waaw yonent ma lay sax sax dafa ñibbi ku nekk dafa dem moom la doon wax sànq bi muy jógee Hunayn ne gaay bi Ju'rana ne lamsaari ama tardawna an yadhhaba an-naasu bi-shaati wal-ba'iir wa tadhhabu antum bi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila rihaalikum ne leen ce que gërëmu ngeen nit ñi ñibbi yóbbaale li nga xam ne mooy ashaat wal ba'ir ah kantaa yéen ngeen nekk ñi nga xamante ne da ngeen di yóbbaale kan man ngeen di yóbbaale yóbbu leen ila rihaalikum ci seen gox yi ci seen kër ya di madinatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ñu ne ko naxa kon mooy dañuy ñibbi lool kese la loolu képp la du leneen léegi nag al Aqra' ibn Haabis bokkoon na ci délégation boobu ngir ñëw ah ngir tinu si nag mbokkam yi nga xam ne ci waa Banul Anbar jàpp nañ leen waaw léegi nag ñu ñëw mooy la léegi c'est c'est al Aqra' ña ko ña ko mooy même bu mooy kilifa la grande tribu mais am na ñoo xam ne gëmuñu woon ñooñu gëmul woon nag ci ñoom ñoo def lañ def léegi nag mbir mi am na ñu ñëw ngir tiinu ko waaw ñu ñëw ngir tiinu ñaan yonent bi alayhi salaam ñaan yonent bi alayhi salaatu salaam ngir ñu daal koy mu daal leen di libérer ñii waaw ci la ñaan ñu ñëw ngir libérer leen nii te bo en fait mooy seen ñi jàppoon ci ñoom nag dafa amoon ay kilifa yoo xam ne yu màgg lañ woon waaw yu màgg lañ woon euh, mais da gis ne nettali bii nii mooy càllale yi ñoo am problème waaw càllale yi mooy imaam Ibn Ishaq da ko nettali na imaam al-Waaqidi ñoom nettaleen bi wérul nettaleen bi wérul euh, ci la ne ñoom ñii bañ ñëwee ñoom al Aqram na Haabis ak yooyu ñëw ci Yonent mi alayhi salaatu ci lañ taxawoon fële waaw mu ne bañu agsee fa lammaa ra'aw ba wa daraarihim bakaw ilayhim fa'jilu bañ gisee nag seen doom yi bañ agsee Médina ñoom délégation bi seen doom yi fañ leen defoon ca kër goom ñu gis à travers ca kër ga bañ fa ne ñu gis seen mbokk yi seen kilifa yi di ñëw eh waaw ñoom nag ñu commencé nag di jooy nag waaw bañ gisee seen kilifa yi ñuy jooy léegi nag ñoom ñu yàkkal gaaw dem ci buntu kër yonent bi aleyhi salaam bi ko woo naan ko yaa Muhammadu uxruj ilayna <laughs> naan ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mooy ay kaw kaw lañ mooy yaa Muhammadu la wax sallallahu alayhi wa sallam uxruj ilayna génnal ñëw ci ñun. léegi ci la yonent bi alayhi salaatu salaam génne woon mu ne wa aqaama bilaalun as-salaa wa ta'allaqu bi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam yukallimuuna ñu taxaw Seydina Bilaal daal di noddu ñu taxaw topp yonent bi alayhi salaatu salaam rek di wax ak moom waaw nee na fa la taxawoon am na ñu ne ci loolu ci la parce que ñu ñëw doon ko ay mbir ci la lan wàcce woon suuratul xujuraat waaye riwaay bii wérul dinañ ñëw. ci exactement loolu bi nga xam ne seen délégation yi ci lañ ñëw li nga xam ne mooy nettali bu wér bi insha allah bu ñu ñëw ci wufuudi dina ñëw defaale ci tafsiru suratul xujuraat insha allahu taala voilà kon loolu mooy li nga xam ne euh, moo jëmoon ci lii te tamit même bu dee nettali bi dëgërul am na loo xam ne day dëgëral mbir mi day wone ne am na cosaan même bu dee ne nag kanta délégation bi foofu lañ ñëw naan yaa Muhammad uxruj alayna mais mooy li ma bëgg a wax mooy sariya bi même bu dee nettali bi mooy seeni càll la wérul imaam ibn Sa'd imaam al imaam ibn Sa'd waa imaam ibn dafa tudd càllale boo xam ne mursal la ndax dane fa haddathani Aasim ibn Umar ibn Qataada anna Aa'ishata radiyallahu anha qaalat li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah inna alayya raqabatun min waladi isma'il qaala haadha sabyu bani al-anbar yaqdamu al-aan fa nu'tiyaka minhum insaanan fa ta'tiqiinahu waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko moom moom imaam Nisaa mu ne sama sëriñ di Aasim ibn Umar muy mursalun saxiix mu ne moo ma nettali que ne Euh, sayyidatu Aïsha dana yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mu ne ko warlu naa sama kaw libéré kenn ci doomu Seydina Ismaïl yi mooy ci arab yi mu ne ko ah sab yi waa banul anbar yi de ñu ngi ñëw mooy seen prisonniers yi ñu ngi leen déen bi bu ñëwee ñu jox la ci kenn bu ko defee nga daal di koy libéré waaw te lu noonu imaam al Ismaïli yi daal dina koy solo euh, moom daal dina koy solo moom imaam al ismaili mi def mustaxraj ci imaamu saxiixu imaamul buxaari rahmatullah aley am na leneen luy appuyer lii ci saxiixu imaamul buxaari xadiis saydna abu hurayra radiyallahu taala anhu mu ne wa kaana sabiya minhum inda aisha fa qaala i'tiqiha fa innaha min waladi ismail foofu mu ne am na benn prisonnière boo xam ne sayyidatu Aïsha moo koy roon yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko bokkoon ci ñoom ñi yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko i'tiqiha ne ko na ko mooy ah, libéré ko atiqiha libéré ko fa innaha ndax moom min waladi Ismaïl ci doomi Seydina Ismaïl yi la bokk loolu moo jëmoon ci wàllu sariya bii kënee noonu la demee woon muy sariya kon nee nañu imaam al-Waaqidi ak taalibeen bi nee ci muharram la amee woon muy weer wu njëkk di weeru moom lañuy wax weeru weeru tamxarit waaw ci at mu njëkk mi ci neuvième at mi ci gàddaay yonent mi alayhi salaatu salaam kon sariya boobu ci la ñuy yem insha allah ci jotaay bii di ñëw ñu gisaat beneen sariya toujours d'après li nga xam ne